amma ba'du fa yaquulu allahu tabaaraka wa taala fi suurati yaasiin kon ñu ñëw fi ñu yemoon ba léegi ñu ngi woon ci mbëmbëstël di introduction ci saar bi nga xam ne mooy bu suñu bu saar bu mujj inchaa allahu taala ci juzu bi di suuratu yaasiin nga xamante ne nii ñu ngi doon lijjanti nag saar bi kañ la wàcc waxoon nañ la li ëpp dañu ne madina makkatal mukarrama la wàcc am ñu ne ba mu des lenn laaya yoo xam ne Madina la wàcc waaye tudduñ ci woon beneen man na ne nañ ci yokk beneen boo xamante ne nii boobu lu leer boo demee ci yi Tirmidi rahmatullah yi moom day wane ne foofale la wàcc kon nag ginnaaw gi ñuy nekkoon nag di lijjanti di leeral li nga xam ne mooy waxu waa jumhurul mufassirin rahmatullahi alayhim kene madinatul makkatal mukarrama la wàcc ñu ngi woon ci nettali al imaam ibn Isxaaq ibn Yasaar rahmatullahi alayhima li muy nettali nettali mooy istuwaaru gàddaay bi bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam waa Makka doon ko fexeel ngir rey ko mu daal di ne léegi yow si ndax dañ doon dañuy bàyyi ba guddi ba mu tëdd di nelaw ñuñ defee baata muy xëy fajar di dem di génn rek bu ko defee ñu dem songandoo ko ñun ku nekk nga xam ne ci euh, waaso wu nekk dañuy indi ku am doole ñu dóorandoo ko benn jaasi deret ji tasaaroo ci ñi nga xam ne mooy mooy waaso yu arab yi bu ko defee ñi bokk bokk ñu man lu dul laaj ñu diya ñu jotee ñooy jox ko indemnisation ñu daal di koy jotee mooy jël loo xam ne daal ay giléem yu ñu leen di jox mu jeex léegi nag ba mu fa newee yonent mi alayhi salaatu salaam Seydina Jibril alayhi salaam yëgloo ko yëgal ko ko laata ñoom ñoo loolu du xew mu wax Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu ma fanaan ci lal bi ak yam ko waxoon dañu gisoon ko léegi nag bi mu fa nekkee nag guddi jot Abu Jahlin nag daldi agsi moo jiite woon mbooloo mi nga xam ne moo nekk moom boppu kéefir ak boppu mbon moo jiite gaay gaay agsi nag moom la Seydina Muhammad ibn Ka'b al-Quradi rahmatullah alay nettali ci xadis boobu nga xam ne mursal la mooy ci moom la yem ndax taalibe saxaaba la radiyallahu taala anhum wa ardaahum léegi nag diñ ñi abu jahlin taxaw taxaw ak gaayam yi nag ak booy yi nga xam ne jeunes yi nga xam ne jox nañ leen ay jaasi yu ñaw ku nekk abu jahlin naan leen yéen muhammad nee naa yéey kene képp koo xam ne moo ko topp ci mbiram nii muy diineem ji mu nee naay mu fi indi da ngeen di nekk bu ngeen ko ci neena na yéen bu ngeen ko toppee yéen dangeen di nekk yi nga xam ne yéen ay nekk buuru arab yi ak ñi dul arab léegi nag ginnaaw gi bu ngeen faatoo ñu dekkil leen ñu dekkil leen ci ay aljana yoo xamante ne nii yéen koy moom yu mel ni ajjanaay ordon yi muy ajjanaay jordan yi ak sham nga xam ne foofu dëkk bu naat la léegi la ko xeex yi yàq rek mooy ay Syrie ay Palestine ay yi nga xam ne Jordanie foofu àjjana leen ci janaanul ardi mooy ni ñu rafete ndox yi di fa daw tool yépp naat mu ne nee naa yooyu nee naa bu ngeen ko gëmee ba faatu di ngeen am ay ay àjjana yoo xam ne yu mel noonu le waaye mu ne bu ngeen nee naa yéey ba léegi moom Abu Jahl li nay wax ak gaayam yi di leen galvaniser di leen soññ nag ngir wax leen ne moom nii faat ko kese fi baax waaye da nee na bu ngeen ko deful gëmu ngeen ko yéen yéen ay nekk ñoo mooy ak faat dina am ak rendi dina am ci yéen mooy dees na leen faat ci xare dee ginnaaw gi bu ngeen faatoo nag ñu daal di leen dekkil defal leen loo xamante ne nii safara soo xam ne moo leen di lakk bi muy wax loolu nag moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam fekk wax na ak seydina abu ali nabi abi taalib radiyallahu anhu ba pare bay génn nag dégg abu jahlin di wax loolu le yonent bi alayhi salaatu wassalaam tibb li nga xam ne mooy benn tibb ci suuf si daldi neen ñëw ba fekk leen fi ñu taxaw ñu ngi taxaw de kenn nelawu ci we borom bi moo jël seen bët yi mooy daldi muur seen bët yi ba daldi wul leen a gis gisuñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu daldi jël ku nekk ña fa taxaw ñépp ku nekk mu jël ci tibb suuf boobu sott ci sa bopp ba pare nag ne ba pare di jàng li nga xam ne mooy saari mooy aaya yii nekk ci début suuratu sa yaasin ci njàlbeen bi naan yaasin wal qur'aanil hakiim innaka laminal mursaliin alaa siraatin mustaqiim tanziilal aziizir rahiim litundira qawman maa undira aabaa'uhum fahum gaafiluun laqad haqqal qawlu alaa aktharihim fahum laa yu'minuun innaa ja'alnaa fii a'naaqihim aghlaalan fahiya ilal adqaani fahum muqmahuun waj'alnaa min bayni aydihim saddan wa min xalfihim saddan fa aghshaynaahum fa hum laa yubsiruun ba foofu la doon jàng moom yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi te bu ma koy jàng mu ngi sotti ku nekk sa boppu suuf bi mu paree nag mu ñëw nag ne bam del mu ñëw bi muy wax nag abu jalin bi muy wax loolu yeneen mi aleyi salaatu salaam dana ko waaw maa wax loolu li nga ne man maa ko wax maa ko wax te yow mii kenn nga ci ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy dem safara soo sali ma dig ne képp ku ko weddi yow mii kenn nga ci ñoom léegi nag sotti leen suuf si jàng si yaasin daal di dem bi mu demee jàll dem léegi am benn waay boo xam ne moom fële la jóge ñëw fekk kuffaaru Quraysh yee ngi taxaw jeunes yi ak Abu Jahlin mu ne leen moyeen lu ngeen di taxaw fii gars yi ne ko dañuy xaar Muhammad la ñuy yootal nii ngir man koo faat mu ne leen moyeen alayhi salaatu wassalaam moyeen xayyabakumullah borom bi sooyal na leen de yéen li ngeen bëgg du ngeen ko am yéen mu romb leen ba dem yoonam yéen yëgu ngeen ci tus yéen daal yéen a di caaxaankat rek gars yi ne ñu ne en plus bu ngeen ma weddee ku nekk si yéen seen bopp yéen ngi am suuf ku nekk làmb leen gars yi làmb gars yi gis ne waa am na suuf waaye ñu xool yërdu yëddu ca néeg ba xool gis ba léegi am na ku fa tëdd dool ñu ne waa ji day wax lu ko neex quoi mu nga nee tëdd ci lalam bi moo sàngoo buur daam bàyyil ba ci kanam gaay biñ toogee ba ay fajar yooyu Seydina Ali na Abi Taalib daal di jóg bi mu jógee gaay xool ne yaa waaye kii Seydina kii Ali la kii ndeke waa yow kon waa ji ñu waxoon kat ca guddi ca biig waa ji ñu waxoon ndeke waxoon nañu dëgg de wooy kooku kon moom dem na yoonam gisatuñu ko kon loolu yi day wone lan kene kon saar bi wàcc na Makkatal Mukarrama moo tax Seydil Haaji Maalik boroom xilaas radiyallahu doon wax ne yaasiinu yaqra'u yaasiinan fa jaa lahu wiqaayatan lam yakun lam yakun eh, wiqaayatan lam yakun eh, min saaxibil ajami wiqaayatan lam yakun man kaana fil ajami wala lu mel noonu la ko waxe ne yaasiinu mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom mu ngi doon jàng yaqra mu ngi doon jàng yaasiina mooy ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam li nga xam ne moom mooy yaasiin mooy ndax loolu dinañ ci ñëw moo ñuy defal sax transition que ne waaw waa léegi yaasiin lu muy tekki loolu xam nga ne loolu dinañ ci ñëw insha allah mu ne kon yaasiinu muy aleyhi salaatu wasalaam lay wax foofale yaqra'u mu ngi doon jàng keroog bi muy génn di leen sotti suuf yaasiinan saar bañ doon wax yaasiin moom la doon jàng est saar bi yëpp la jàng déedéet wax nañ la ba fi mu jàng fa jaa lahu léegi ba mu ko jàngee mu dikkal ko wiqaayatun loo xam ne ak fegu la loo xam ne protection la lam boo xamante ne walla lam loo xam ne jotewu ko man kaana fil ujumi ka nga xam ne dafa nekk ci foo xam ne fu ñu fu fu fu baax la protection foo xam ne fu mu mën a aaroo fu bari ay garab mu dugg fa nga xam ne daanaka kenn du ko gis buñ koy seet ak buñ ko naree jàpp mooy na muy nekk ci kaaraange nekk ci ci goo xam ne daanaka kenn du ko mën a trouver mu ne nag moom bi mu jàngee Yaasin jële na fa li nga xam ne kaa ay mooy protection aar goo xamante ni moo ko nekk fële sax moom manu koo am kon nag loolu lépp day wane ne kon saar bii nag foofu la wàcc kon insha allahu taala ba mu des ci laay yiñ la wax boobu ne la kon laay boobu daa wàcc wàccaat rek insha allahu taala léegi nag mu des waa yaasiin léegi dañ lay tekki yaasiin am na boroom xam-xam yi dañ cee wute boo demee ci boroom xam bu tafsiir yi am na ñenn ci ñoom rahmatullah alayhim ñu ne li muy tudd mooy yaa mooy muy tekki mooy yaa insaan mooy yaasiin mooy e yow nit ki am ñu ne loolu am ñu ne loolu làkku xabasa yi la mooy ci éthiopiens yi waaye loolu noonu gënu la dëgër que ne mi làkku yi la am beneen wax ñu ne lii ak waat la rek boo xam ne borom bi tabaraka wa taala moo ci waat te turam yi la te lu mel noonu jëlee nañ ko kenn ci turu borom bi la jële nañ ko ci ku mel ne al imaamu Malik imaamu Malik ibn Anas muy borom ngir mi rahmatullahi alayhima kene moom moom loolu tur la ci turu borom bi tabaraka wa daan nag ñeneen ñu ne mooy déedéet yaasin mooy yaa muhammad mooy seydina muhammad nii la moom moo tudd alayhi salaatu wassalaam dafa bokk ci turam yi mooy yaasin te loolu ku mel ni sëtam li di muhammad ibn hanafiya nekk doom ci seydina ali ibn taalib radiyallahu anhu yaayam nekkuloon sayyidatu Fatima mais mooy alxanafiya benn jigéen la boo xam ne ci waa banu xanifa la bokkoon ci waa yaman foofale moom moo tax ñu koy wax ibnul xanafiya mais doomu sayyidina ali la muhammad ibn ali ibn abi talib radiyallahu taala anhu moom loolu la wax ne moo sayyidina muhammad mii la moom lay wax am ñeneen ñu ne mooy yaa rajul la mooy yow góor gi loolu lay wax noonu am ñu ne non tur la ci turu alquran yi alquran moo bu am ci bokk ci turam yi ni nga naan alquran am na yaasiin it tur la ci turu alquran yi loolu ay wax la waaye ñi ëpp nag mooy waroom xam-xam yi xam nga yii nii yaasiin dafa niroog mook taaha yu mel noonu ñoom en li nga xamante ne ñu bari moom lañ wax dañ ne non yooyu yëpp ay lañ ci tur yonent bi alayhi salaatu wassalaam même bu dee par exemple ci yaasin am na xadis boo xam ne wérul buy wax ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafay tudd na bu am nay tur yii ba boole ci yaasin mooy xadis boobu wérul waaye insha allahu taala mooy ne yaasin tur la ci turu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag wallahu taala aalam léegi kon nag suñu boroom ne bismillahi rahmaani rahiimi ci turu borom bi nga xam ne moo fees dell ak yërmande moom lay tàmbalee arrahiimi te yërmandeem yaatu yaasiin mu ne yaasiin kon wax nañ sànq lan la li ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhi wax kene amaana kon li gën a dëgër inchaa allahu taala mooy ne tur la ci turu yonent bi alayhi salaatu wassalaam wal qur'aanil hakiim mooy da koy woo borom bi waaye jaare ci moom njëkk ko tudd ne wal quraan maa ngi wàcc al quraan al xakiimi bi nga xam ne moo xereñ borom bee ko def mu nekk lu xereñ te kàddoom la ande moom azza wa jal innaka lan moo tax borom bi di wàcc al quraan ju xereñ ji mu ne ko innaka dëgg-dëgg yow seydinaa muhammad yow yaasiin mi la minal mursaliina waat naa ci bor waat naa ci sama bopp man borom bi ko ne yow